kon al imaamu al xaafidu an-Nawawiyu rahimahullahu taala mu indil ñu beneen xadis ah mu indil ñu xadisun beneen xadis mu ne muy mille mille cent deux wa anha radiyallahu taala anha an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu annahu qaala rak'atal fajri xayrun mina dunya wa maa fiihaa rawaahu muslim rahimahullah wa fii riwaayatin lahumaa ahabbu ilayya mina dunya jamii'an wa fii riwaayatin lahumaa ahabbu ilayya mina dunya jamii'an kon al imaamu al haafidu an-Nawawiyu ah, rahimahullah mu beneen xadiis eh, ba léegi di wax ci ngëneelu fajar rakatay sunnatul fajri waaw di wax ci eh, eh, ngëneelu ñaari rakk yi Allahu akbar mu ne waane kon mu ngi jële ci ki mu jële woon xadiis bi mu jële bi ña bii ñu génn bi ci tegu muy te moom la bi imaamu Nawawi rahimahullah dafa tegale imaam al-Haki al-Muslim noonu la leen tegalee ginnaaw bi dafa indi yow Sayyidatu Aisha yi asraa biñ gisoon njëkk la ci teg mooy biñ génn léegi mu'ahadatan ashadda mu'ahadatan mu teg ci beneen bi fii shay'in min an-nawaf asraa minhu après nag ki indi ñaar hadis bi defal ko bunt boo xam ne euh, mooy hadis bi nga xam ne moom moo ci tegu voilà léegi kon moom la imaamul Hafiz an-Nawawi indi fii mu ne waa ne ah, mu ngi jëlee ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha an nabi mu ngi jëlee ci ne saa saa annaha qaalat nee na annahu qaal nee na rak'atal fajri ñaari rakkaay fajar de ah xayrun min ad-dunya wa ma fiha allah allah allahu akbar ma ne déggal allahu akbar <laughs> yow yonent saa salaam ne rakkaataay fajri ma ne ñaari rakkaay fajar yu naafila yi lay wax de xayrun moo gën min ad-dunya li nekk ci àddina wama fi moo gën min ad-dunya moo gën àddina ci boppam <laughs> waa ji ñu naan xëdina muy du daaru dunya ma ne ñaari rakkaay fajar ku gën wama fiha ak la ne ci biiram lépp wëllif ko waaw lu fi ne wëllif ñaari rakkaay fajar rek ndax ñaari rakkaay fajar yi ci àddina bi ñu koy jullee ah mais moom du bagaasu àddina bagaasu yàlla marchandise su bi la waaw marchandise su alaaxira du marchandise su al àddina waaw loolu moo gën hëddi nag la ca biir xaaju bokk allahu akbar mu ne xadis bii rawaahu soloo na ko muslimun al imaamu abul husayn hmm? muslim ibn al hajjaj al qushayri an naysaburi rahmatullahi alayhi mu ne wa fii riwaayatin mu ne am na ci nu mu ko soloo te loolu mooy xadis bi da leen a rangale da leen a rangale moom imaam muslim boo demee ci euh, kii bi. Euh, saxix bi noonu la ko indi hmm? léegi mu ne lahuma waat naa ne ñoom ñaar de ahabbu ilayya moo mu gën a sopp moo gën a sopp ci man yoneen saa sa min ad-dunya jami'a ci àddina bi mboolem seen laa wax waaw mboolem seen mboolem ni ne ci àddina bi man rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñaari rakka yooyu ñoo ma ko gënal loolu mooy lan buñ tegoon ñaari rakka yi ci ci balaas teg addina ba ca biiram wëllif ko ci balaas man yeneen saa salaam fara ñaari rakka yi féete foofu looloo ma gënal waaw <laughs> moo tax julli mooy bokk na beneen balaas la boo xam ne ci ngay xame yow en fait lan la la sa boroom jaral quoi <laughs> julli ci ngay xam yow sa woote woo gi ngay woote woo ak li ngay wax est-ce woote woola wala dëgg la ci yow waaw bu dee amul benn poids ci yow lu ñëw gin koo diis ci yow te loolu mooy lan mooy lu ñëw nga teg ko fële programme bu ñëw nga repousser julli te lii xoola rakkaatay fajri hmm? lay wax te li gën a dëgër mooy sunna bi lay wax dinañ ñëw léegi ah waaw loolu noonu yow lan ngay wax kon ci farata yi mooy ñaari rakka yi muy wax du sax farata yàlla teg ci jaam yi ne bu ngeen ko deful di ngeen am problème ku ko deful am bàkkaar ku ko def ma ma ma yoole la du boobu lan ngay xalaat kon ci farata yi moo tax yeneen saa saa waxoon na ci asr képp ku ko bàyyi habita amalu yow moom say jëf simpeeku na waaw noonu la ñuy yow fan la la lislaam fan la la sa boroom toll waaw boo fi taxawee bu ñuy wax ngay kii walla man julli moom julli alors que ba nga amee lu liggéey bokkoo sax ci li ngay seet est nu may def ak sama heure julli bokkul woon ci programme bi waaw du la neex ngay def léeg-léeg ngay julli avant l'heure parce que da liggéey ah je commence à dix-huit heures état bi timis bi mu ngi yéeg bon 17 heures loolu hiver bi ay 16 heures 59 17 heures ñëw na ba 17 heures 30 alors que bu ma fi génnee 17 heures 30 man damay tardé sama liggéey yi kon dama koy julli moom julli bi nekk 35 yow nga julli 20 génn da ngay font wala lan timis nañ ko julli heure boobu jant bi ne fii soogul yow nga julli timis dem lu tax sa liggéey yow xam nga ne kooku. yow waxuma la rakkata eh, rakkaay sunna yi yow farata yi moo la toll noonu kon xam nga ne yow <laughs> yow ad-dunya xayrun waaw moo gën indaka moom min rakkata yi <laughs> waaye waxuma la yu farata yi lépp boo paquetee Allahu akbar Allahu akbar waaw waaw lii nag rakkatay fajr yi al imam as-Sindi rahimahullah moo na <laughs> moo ne wala maa naa ñëw léegi mu naan moo ne euh, euh, lay sunnaay fajar yi la yoneen saa saam di wax te loolu mooy li siiw ci tur woowu moom lañ koy wo moom la yoneen saa saam di wax fii mu ne waaye dina yenu mu nekk farata yi waaye loolu dër dër waaye ci dëgërul <laughs> waaw mbir mi mooy ñaari ràkk yi nga xam ne ñoo dool farata waaw te loolu hadith yi nga xam ne moom lañ ci sànq da koo reeral waaw waaw Seydina Qataada ci wax na ci maaru ñaari rakka yooyu nga xam ne bu bu inda tulu'il fajr bu fajar gi di xar lañ koy julli après laata farata bi ñëw ah mu indi jële ci rek saa saa mu ne ma kenn waxu fi farata yi waaw loolu si al imaam as-Sindi naan yenu farata du loolu kon <laughs> rahimahullah kon xayrun mu ne kon wa riwaaya lahuma ahabbu ilayya min ad-dunya jami'a moo ma gënal addina mboolem seen kon nag ne rawaahu muslim al imaam muslim kon moo solo lii léegi laaj bu njëkk bi mooy euh, est-ce que moom dong ko solo hadis bi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ñu ne la hadis bi nii euh, kii solo na ko al imaam sëriñam al imaam Ah, Ahmad waaye nako noonu al imaam at-Tirmidhi yéen na ko abwaabu salaati an rasuulillahi sallallahu alayhi rak'atay al min al-fadli mun ni ko foofu buntu bi nga xam ne li ñëw ci eh, rakkaay fajar ci ngënee li nga xamante ne quand même moom nañ am quoi naka noonu al imaam an ko ci kitaabu qiyaamul layli wa tatawwu'i an-nahaar al qabla al-fajr indi ko foofu kon mu noonu ah, loolu. lu allah léegi bu ñëwee ci al imaamu abul husayn <laughs> abul husayn rahmatullah alayhi kon nañ ñaari xadiisa mi nga xam de façon moom la fi noonu la ko tegalee mu ngi di kitaabul masaajidi wa mawaadi'i salaa baabu istihbaabi rak'atay sunnatil fajr mu muhammad ibn ubayd al-Ghubari mu ne nettal nañ suñu sëriñ di Muhammad ibn Ubayd al-Ghubari di Muhammad ibn Ubayd ibn Hisab wala Hasab al-Ghubari al-Basri rahimahullah ibn Hasab al-Ghubari al-Basri rahimahullah génn àddina l'an dans deux cent trente-huit rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Abu Awaana mu ne kii la nettal ma Abu Awaana al-Waddah ibn Abdillah al-Yashkuri Abu Awaana al-Wasitiyu al-Basriyu al-Hafizu al-Bazzaz rahmatullahi alayhi moom nag mu ngi gane addina la 122 génn addina la 175 rahmatullahi alayhi an Qataadata moo ko jëlee ci Qataada fi Qataada ibn Di'aama ibn Qadaada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Haaris ibn Saduus Abul Khattaab al-Basri génn gane àddina l'an soixante génn àddina l'an cent dix-sept rahmatullahi alayhi an Zurara ibn Awfa jàllale bi gisoon nañ ko fi mais xaw na yàgg muy Zurara ibn Awfa al-Amiri Abu Hajib al-Basri al-Qadi moom mu ngi génn àddina l'an quatre-vingt-treize loolu moo gën a siiw am na ñu ne l'an cent six am ñu ne l'an quatre-vingt wax yu bari yoo xam ne am na ci rahmatullah alayhi al-Basri an Sa'd ibn Hisham moo ko jëlee ci Sa'd ibn Hisham ibn Amir al-Ansari al-Madani rahimahullahu ta'ala uh, uh, rahmatan wasi'a rahmatullahi alayhi moom nag muy génn àddina fële ca Hind Hind Hind Allahu akbar <laughs> ah, fu ne la taab boroom xam-xam yi ne woon nag an Aïshata jële ci sayyidatu Aïsha bint Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anha anhuma umm Abdillah an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annaha qalat rak'atal fajri xayrun min ad-dunya wa ma fiha hmm? mu ne ñaari rakkaay fajar ñoo gën poñeetum àddina àddina ak ci boppam moom àddina waaw waaw oh, yeneen saa sax na àddina bu amoon bu pesé woon eh? fa yàlla bu amoon solo fay eh? Eh? bu pesé woon <laughs> laafu yoo ab yéeféer du fi naan bu koppum ndox kaasum ndox yéeféer du ko fi am mooy amul solo kon fa yàlla yàlla tere kon nga naan ma rakaatay fajr <laughs> waaye xayrun min ad-dunya wa ma ne ci mataa'u dunya lépp ñaari rakka yooyu ko gën takat duñu farata mu léegi nag léegi ñu ñëw ci beneen bi ni nga xam ne noonu ko ndee mooy xadis bi mu ci teg nga xam ne lahuma ahabu ilayya min ad-dunya jami'a a imaamu muslim mu ne wa haddathana yahya ibn habib mu ne nettal suñu sëriñ yahya ibn habib uh, uh, ibn arabi al-harisi ash-shaybani ne abu zakariya al-Basri rahmatullahi alayhi moom mii nag mu ngi génn àddina la deux cent quarante-huit rahmatullahi alayhi qaala haddathana Mu'tamir mu ne ki ñu nett mooy Mu'tamir al-Mu'tamir dañu al-Mu'tamir al-Mu'tamir ibn Sulaymaan ibn Tarkhaan at-Taymi Abu Muhammad al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àddina la cent six génn àddina la 187 am na wuute nag ci kañ la génn àddina rahmatullahi alayhi qaala mu ne hadda qaala abi mu ne sama baay nee na mooy Sulaymaan al-Mu'tamir ibn Sulaymaan <laughs> muy baayam du Sulaymaan ibn Tarxaan at-Taymi Eh, eh, eh, nga xamante ne abu moom si yowoon abul mu'tamir baay al mu'tamir na doom ji al-basri rahimahullah génn gane àddina la la quarante six la génn la gane àddina la juddu génn àddina la cent quarante trois rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana qatada mu nekk ñette ma qatada gis nañ ko sànq an zurara na nañ ko sànq an sa'd ibn hisham gis nañ an aisha radiyallahu ta'ala anha nabi sallallahu alayhi fii sha'ni rak'atayni 'inda tulu'il fajr hadis bii nii mooy wane ne waxu as-Sindi loolu dëgërul voilà te ne day yenu waa rakka yi nag ñaari rakka yi mooy rakkay fajar yi la loolu lañ ko xamee te mooy lisi waaye yenu na tamit mën naa yenu rakkay farata yi loolu dëgërul mu ngi nii hadis bii moo koy leeral moom lañ doon naan pataada sànq voilà dane annahu kon yeneen sayyidatu Aisha kon yeneen saa salaam annahu qaala dafa wax fii sha'ni rak'atay 'inda tulu'il fajr bu fajar gi far bu fajar bu fajar gi xar ñaari rakk yu ñu julli yan la mooy bu farata bi mukk yu sunna yi d'abord voilà mu ne lahuma gis nga ñaar ñooñee waat naa ne ñoom ñaar ahabbu ilayya ñoo gën a ci man yonent bi alayhi salaam min àddina bi mbooleem seen la wax waaw kon lii leer na. kon euh, lii nag euh, euh, ginnaaw lii la <laughs> hawla wala quwwata illa <laughs> mooy pay ga ngay am ci ñaari rakka boo ko xamoon wóor lépp buñ la tegaloon àddina lépp ña la kaay eh, yow gis nga sa pauvreté gi nga nekk <laughs> yow ni nga ñàkkee bàyyil ma ñaari rakkaay fajar yi bu ko julleeti waaw bu ko julleeti heure boobu yow deel ñëw euh, yow amoo sax salaire te ay besoin yow say say say nécessité fajoo ci dara je t'assure chaque mois deux mille euros mais à condition dañ ma defal sama liggéey bi mais sama liggéey bi euh, mooy ñaari ràkkaay fajar yi da koy bax waaw yow booy julli amaana bon farata bi man nga ko julli après mais ñaari rakkaay fajar yi parce que heure boobu ci nga war a jeexal sama service comme que ci nga war a jeexal sama service euh, yow yow bul bul kii mu ne la noo xam nga la la man sama service fajar boobu doo ko mën a julli ñaari rakka yooyu mais par exemple yow de toute façon waxtu wi yaatu na yow suba kese nga ci mën a julli léegi bul waaye je t'assure di nga am deux mille euros waaw waaw xam nga deux mille euros ci àddina bi du tus du dara mais waxuma la buñ la ci dëggoon ay milliards sax na la leer ne ak àddina bi yëpp yuñ jëloon lépp lu fi nekk na la yaa moom gis nga lépp luy immeuble lépp luy luy luy matériel lépp luy néexation dox yeeg lépp yaa moom waaw yow léegi nga bàyyi ñaari rakkaay fajar nga leen yéen buuleeg fou waaw non ndax lii moomu ko gënal <laughs> waaw <laughs> Allahu akbar lépp pay ga am moo ëpp doole àddina ak li ci biir hmm. waaw waaw waaye am na beneen mooy boo jëloon li ñu àddina bi yépp ne na koy joxe ci yoonu yàlla ñaari ràkkaay fajar yi ñoo ko gën <laughs> waaw waaw comme li lenn suraax yi ne ay ajruhuma ay anna ajrahuma xayrun min an yu'tiya tamaama dunya fi sabilillahi ta'ala waaw waaw loolu lépp nga li ci àddina yépp def ko ci yoonu yàlla ma ne ñaari ràkkaay fajar yi ñoo ko ëpp doole wala comme que yéen da ngeen a jàpp ne àddina am na doole ci yéen fa yéen yëg leen li muy am am doole fa yéen ñaama ñaari rakk yi moo ma gënal àddina ak li ci biir waaw xayru moo ma gënal àddina ak li ci biir waaw sinon euh, àddina euh, euh, yonent saa salaam fàttali nañ ko léegi wax na ko bu amoon poids li laafu yoo di ab yéeféer du fi naan kaasu ndox koppum ndox guuxu ndox du ko fi am kon ñoo xam ne amul solo waaw waaye daa waxe gaay rek xam nga nit ñoom dañoo jàpp ne àddina moom wuu waaw daal di sax seen xol yi àddina sax ci seen xol yi waaw kon nag mu ngi noonu tóor tóori àddina taar taaru àddina du tus ci li nga xamante ne nii mooy Euh, euh, euh, boo ko tëkkale la nga xamante ne abdullah mooy payoor gi la borom bi di jox ak rakka yooyu lañ ciy am géejéen ciy dugg ak la ci boroom bi di yëkkati allahu akbar <laughs> loolu lu am am solo allahu akbar ama am solo ngoongee waaw waaw boroom xujjatullah albaaliga alkandahlawi rahmatullah alayhi mu ne bokk na ci li li tax mu gën leen sax am na beneen xikma hmm, boo xamante ne nii bu feeñ la ci li tax ñaari rakkaay fajar yi daal di gën li nga xam ne mooy hëdina la ci biir mel li ñu ne ko lan mu ne ndax parce àddina day jeex <laughs> waaw waaw ma ne inna dunya faaniya àddina day day day day jeex waaw day jeex danaan furoox dama al wax ad-Dahlawi ma ak kan Dahlawi ad-Dahlawi waliyul <laughs> waliyullah <laughs> voilà waaw Ahmad ibn Abd al-Rahim voilà ash-Shah waliyullah ad-Dahlawi rahmatullah alayhi mu ne parce que àddina day finir ah. waaw neexation yo day neex day jeex te wa na'imu la yaxlu an kadari nasab wa ta'ab te gis nga àddina ay ay yu neex ya sax du du du du du set wecc daal di mucc ci ay ay coono yoo xamante ne nii dalay topp ak coono da ngay lekk lu neex ba pare julli mujj ci coo après lekk koo pare yow su <laughs> ko jaar nga tëddi te pourtant lu neex nga lekk waaw parce que addinaa mel noo nee waaw waaw wa in adhakat yawman satubki bi sur'atin wala xayra fi llazati ba'du lahibu la borom ah, zajrul qulubi waxul waaw ku yaakaar ne mbir day neex kese une longue fleuve tranquille ndax nga sa bopp laa wax <laughs> waaw long fleuve tranquille euh, euh, boo xam ne une longue fleuve tranquille non loolu moom demewul noonu <laughs> waaw alaa daaru duniyaa daaru nawka wajifatun yujazibuha fahdar bi tilka kalibu ilayhi waaw <laughs> kon loolu euh, lu ama am solo la moytul waaw ay ay la de <laughs> këru àddina bi il est kadaawure waaw ab mayta la ab jiifa la boo xamante ne am medd la ña koy xëccoo mooy ña nga xamante ne nii eh, mooy kalib eh, eh, ya waaw ndax kat am medd ñan ñoo mooy xaj boo ñëwee fekk foo xam ne ab ab ab ab ab bàyyi ma bu faatu xaj yee ñëw di ko xëccoo ñoom till yi te xaj yi du du xaj yi ñu xam kese mooy ndeg ment yi ñoom ñoo koy xëccoo waaw ñoom ñoo koy xëccoo léegi nag euh, euh, euh, bu bu bu bu bu bu yow nag bu dee nit nga da nga moytu nag xaj yooyu xàmpaale la nga nekk fa di ko xëccoog ñoom waaw bu ko xëccoog ñoom de kon mu ne daa nekk loo xamante ne àddina loo xam ne ay neexasoom ay neex neexam du laa yaxlu an kadari nasabi wa taab waaw alors que ñaari rakk yee ñoom moom baqin min ghayri kadar dañoo des ta ban coonoo ci am <laughs> ah di nga yeewu te yeewu boobu xanaa bu dul woon ñaari rakka yu jege yooyu yu yu farata yu su yu euh, sunna yooyee hmm? mais di nga jóg ngir farata yi non waaw léegi loolu kon yow <laughs> hein léegi nag kon jóg julli ñaari rakka yoo xamante ne nii moom ay xéewalam day des te wallaay boo dëggee bàmmeel xam ne oh oh oh, oh. waaw te yow loolu mooy sunna yi rek yow farata bi sax ñëwagul. <laughs> la hawla wala quwwata illa billahi saway kon loolu lu am solo mu ne loolu daa nekk loo xamante ne nii euh, benn mbir la boo xam ne day man day wane ne lii euh, benn xikma que li tax mu gën ko ma xaaju ñoo bokk waaw du laale bu ñu déedee waaw lee moom day des lii nag day jeex teg bay jeexaale la boo moywul waaw te rek loo fi am bànneex bànneex àddina bi bés bu bànneex bi naawee day mel ni mbir yi ay ay ay ay léeboon léppoon la ci yow du toute façon manoo toog di savourer waat bànneex ba weesu woon jamono ji nga xam ne yaa ngi ci metti ñàkk nga ko te xam nga ne ñëwaatul say loxo à jamais la nga ñëw di tàgg toog àddina war a dem daaru daaru daaru daaru la waaw ca xabru malaaka yi ñëw <laughs> wa jaa'at sakratul mawt bil haqq laa ilaha illa allah bés boobu di nga xam ne lépp lu ma ne woon ci àddina bi te du jaamu yàlla billahi lépp lépp ba mu doon réew lépp neex la waaw yow maa ngi satan dankan jàng lay xaar ci kanam waaw ci sa ala sa sa barsax boobu maa ngi satan dund bu terek ngay dund ci biir bàmmeel wa nahshuruhu après rek ñu dekki la yawmal qiyaamati bésu taxawaay ba rek ñu pangale dayo jóg ama daal di lay gumbaloo dootoo gis te foofu foo xam ne ma soo faa dem yow imaginer ab africain bu ñu sànni Europe takk ay bëtam amul dara lu koy jire mu fii doo ratit tànkam léegi lan ngay xalaat alaaxira bi nga xam ne yow xamoo ko sa baay xamu ko sa sëriñ kenn ko fa xamul kenn na tegagul tànkam nga ñëw foofu silmax te kenn du fa nekk naan la ah, góor gi foo jëm wala ndaw si waaw foo jëm soxna si waaw sama sœur ma sœur foo jëm ma kii loo amul nga ñëw nag silmaxa ak euh, fu ñàng foofu nga xam ne njàccaar yi rek dañuy am problème képp ku fa jaamuloon yàlla waqad xaaba man xamalan zulma waqad xaaba dëgg-dëgg kuttus na pertana man ka nga xam ne xamala yenu na tey alaaxira zulma ak tooñ yow nag nga ñëw saal di silmaxa xam nga ne loolu garaaw na la hawla wala quwwata hein hein waaw Hmm? waaw léegi euh, euh, loolu kon lu am am solo la euh, ki nga xam ne mooy waliyullah ad-Dahlawi rahmatullah alayhi wax léegi lëkkaaleem ak bunt mu ngi mooy kon ñaari rakk yi dañoo feddale ko lool ba yonent bay saa saa ne moo ma gën a àddina moo xam àddina yu ñu jël def ci yoonu yàlla même ñaari rakkay moo ma gënal yàlla tere kon nag nga may waxal àddina goo xam ne moom yëfi yëfi bànneex kese ak neexation kese ñeen ko jàppe <laughs> waaw waxoon nañ la ci hadis bi ñu génn que ne ñenn ñi dañu ne ah lii nag day wane ne sa waay ñaari rakkay fajar yi nag ñoo gën a feddaleku waaye witar waay te lool benn wax la ci waxu imaam Shafi'i yi waa ngiram dañ koy wax waaw mooy dañu xaajal benn wax ne non witar ñeneen ñi non non bii la waaw. léegi waxoon nañ la ci euh, hadis bee fi ñu jël mooy le fait que Sayyidatu Aisha ne amul benn ci ci naafile yi yonent bi alayhi salaam tar saxoog moom lu dul rakkatal fajri am na ne dañ ne loolu bu ñu waay lii da koy wan waay en plus bu dee hadis bii ñu nekk hadis bii ñu nekk dana ñaari rakkatal fajri xayrun ñoo gën mina dunya wala fiha moo gën àddina ak li ak ahabbu lahuma ahabbu ilayya min ad-dunya jami'a ñoom laa ñoom wat naa ne ñoom mooma gën a sopplu fi man yoneen saa salaam te àddina ak li ci biir àddina bi yëpp ñoom ñu ne waaye lii la parce que witarkat yoneen saa salaam dana xayrun min humurin na'am moo gën ci <laughs> witar moo gën li nga xam ne mooy gëléem yu xonq loo yële ta cher nga xam ne képp ko amoon équivalent ci arabe yi mooy équivalent tey milliardaire ñu ëpp alal ci kaw suuf waaw yeneen saa saam ne witar moo gën loolee waaw waaw léegi nag ñii dañ ne parce que xamurun na am alal jooj milliard lu mu bari bari bu doon ci suñu waxi tey loolu ci àddina bi la bokk alors que saa saam dane euh, rakaatal fajr moom moom daa gën lépp moom àddina bi yëpp waaye li nekk lépp nga li ëmbaale xamurun na am muy àddina bi yëpp bu dee la ko gën kay koo kon moo war a gën li nga xam ne moom moom ak gënee la mooy ci xamurun na am la yeneen saa sa la wax kay <laughs> te xumuroon naa am gëléem yu foor yoo yële te te te te te te waleere ci àddina bi lañ bokk kon nag kon àddina bee leen ëpp te fii nag dane <laughs> yeneen saa saa dane àddina ñaari rakka yi ñoo ma gënal àddina bi e, ak li ci biiram ak walla duniyaa jamia ñoom moom moom laa gën a sopp hmm? waaye boo ci Shafi'i yi ñoom li ñu gën a dëgëral nag dañ ne non beneen wax bi ne witar moo ëpp ngëneel nag waaw waaw <laughs> waaw waaw parce que Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu euh, euh, dafa jële ci leen saa sam mu ne afdalu salati al-farida salatun fi jawfi al-layl waaw léegi mooy li gën ci julli bu ñu julli ginnaaw farata yi mooy julli bi nga xam ne moom lay julli ci biir lëndëm gi te loolu moom de toute façon du rakkay fajar ndax fajar gi moom fajar xar na mooy suba gi xar na même bu dee leerawul ne suba gi xar na nekkatuñ ci lëndëm gi al kaadiri fajar gi nga xam ne alkaadibu alfajrul kaadibu jàll na ndax loolu ci lëndëm gi la bokk ci guddi gi la bokk fajru saadiq bi nga xam ne boobu mooy tere ci la julli dugge te ci lay teree ku ku doon ku war a euh, euh, woor di di lekk fajar googu nga xam ne ci horizon bi lay nekk fajar bi nga xam ne day mel ni benn geen geenu pile boo xam ne vertical lay nekk noonu mel ni lu weex loolu lu dare bu mu la teree naafi lekk booy xëdd yaa vay te bul xam ne xamal ne julli jotagul loolu mooy al euh, fajru yow koor gaa ngi jege <laughs> naa na yéen bàyye ni li leen gën metti ci seen àddina mooy ñu di fàttali koor gi buy jege moom <laughs> képp ku ko tudd ngeen mere ko voilà <laughs> yaa ci la waaye nag bon exemple dong la Eh, jaban bi moom comme kaddu nga ci yaa fay ah yoboo waajal te <laughs> xam ne moom <laughs> bu la yàlla may wérgu yaram moom <laughs> ah tukki nag du la ci gene waaw loo tukki tukki bés dina de dina jot nga war a woor nag nga ne cëpp war a fay kon fay laa da fay <laughs> wóoran waaw <laughs> ah, te lii sax eh, eh, façon hiver bi moom moo xaw a jegeel bu dee eh, fii nga nekk ci Europe bi moom xam nga ne zembal naa kon mooy sauf que ñee dañ ne noonu en plus le fait que huit heures non seulement li ci saa sala wax dafa leer ah, ah, ba pare mu beneen affaire le fait que euh, ñuy wute bon dañ ma ne ci que farata la am bi surtout ça ci Hanafiya yi quoi ne ñoom ci huit farata la nga ne mais imaam al-Hasan al-Basri imaam al-Qaadi Iyaad kat ci bii weesu hadis bi nee woon na moom jëlee nañ ci moom mu ne farata la mais lool dese naa siiw dëgg la jëlee nañ ko ci moom waaye lii mooy masala bi gën a dëgër euh, en tout cas wuute bi gën a dëgër ci naafila yi bon ñeneen ñoo ko jàpp naafila mais euh, euh, Shaafi'i Hanafi jàpp ne farata la. wax naa la joxuñ ko poids wu julli fajar ak timis ak yooyu julli ñaari rakkay suba yi yuy faratay ak yooyu waaye mooy jege na leen voilà léegi sauf que kon loolu <coughs> hmm, loo ama am solo la quoi kon entre ak heures ak loolu a yi rahmatullah dafa am ñaari woon ñii ne fajar ñaar rakkaay fajar yi moo gën a ëpp ngëneel ñeneen ñi ne huit heures te loolu ñoom moom lañ gën a dëgëral que <coughs> ne huit bi moo gin a ëpp ngëneel même bu dee bii bari na ngëneel wallahu taala alam kon lëkkaale ma ngoogook suñu bunt bi lii hadis la boo xam ne day wane <coughs> ba léegi feddale ko ñaari ràkke yi léegi nga ne mais yow am na masala yoo ma waxoon sànq ma ne la yooyu <laughs> nañ xaar rek <laughs> parce que ba léegi euh, fii parce que bunt yi di wax ci wàllu ràkkaay fajar yi ak tamit est ñoom kese lañ mën a julli bu fajar gi xare xaree euh, laata ñuy julli farata bi waa ñaari ràkke yi kese lañu war a julli ñu ne la lool Euh, euh, nañ bàyyi ba bëri mooy buntu bi ci tegu ñu ñëw ci xadis eh, kii buntu kii bu bu ndax benn xadis a ci teg suñu bunt moo ci def bunt bi mu ci teg baabu taxfiifi faj fajr wa bayaani maa yukrahu fiihi fiihimaa wa bayaani waqtihi waqtihaa waqtihimaa loole dinañ ko dinañ ci eh, taxaw ci masala yi ñu la diggoon sànq insha allah taala kon ci kaw noonu dañuy yem ni ah. Ah, ah yal nañu boroom bi kon soppaloo ñaari rakkaay fajar comme ni nga xam ne noonu la ne woon la soppalu keneen tubaab yi saa saa waaw jullit bi daa war a fexe waxuma la ñaari rakkaay fajar kese lépp loo xam ne da koy yóbbu ci boroomam loolu gënal ko lépp loo xam ne melul noonu lépp loo xamante ne ci boromam waru la yem li nga xam ne du ko ci yóbbu waaw ñaari rakkaay fajar yi ascenseur la. bu la borom bi tegal ngir xëcc la ci boppam bés boo ko sàgganee ngir sa mbiru àddina na la leer na dóor nga sa loxo ci ëkk waaw wala ci feer waaw dóor nga loxo ci weñ goo xam ne bu xomaag la boo ci tatanoosee mooy yow li la dal néew na li la dal garaawagul waaw wal iyaadu billah jullit warula yemale li koy yóbbu ci yàlla li koy jegaleek boroomam ak li nga xam ne moo koy dëddaleek boroomam waaw hatta te lool daa lii dafa bokk xam priorité yi parce que bu dee ci tekki bi nga xam ne ñaari même bu dee euh, xayrun que ne faj fajr xayrun min ad-dunya wa ma fiha ñoo gën àddina li ci biir même bu dee biir àddina boobu mooy da nga jël lépp yàlla ñaari rakka yee ko loolu mooy ordre des yow ñaari rakkaay fajar yi bu dara tax nga bam waaw waaw léegi nag yow bu dee ñaari rakka yooyu lañ lay wax lan ngay xalaat ci farata yi képp ku la ne ba ko wax nañ la ñaan da nga xam ne mooy li yellu woon yonent bay saa saam ñaanoon ko waa Quraysh keroog bi nga xam ne ci lañu ko préoccupé bu julliwul tàkkusaan mu ne shaghaluna an as-salati wusta salatu al-asr mala allahu qulubahum wa sudurahum sudurahum wa quburahum naara ha ñi ñii de préoccupé nañu ci xandaq bi ghazwatul ahzab ñëw fii acculé ñu ci ñu jàmmaarloog ñoom ci xandaq bi ba tax ci canal bii ba tax julli tàkkusaan wëllif jàll te julli wuñu ko yal na borom bi tabaaraka wa ñoom ñi nga xam ne ñoo waral loolu yal na borom bi feesal seen dënn yi seen xol yi ak seen bàmmeel yi sawar wal iyaadu billah waaw loolu moom mooy ñaan gi jàll képp ku la nar tere julli yàlla tere eh, julli farata yow bu dee ñaari rakka yi nga xam ne far sunna la la yoon saa saam ne moo ko gënal àddina ak li ci biir même bu dee loolee dañ koo jël di ko def ci yoonu yàlla sax ñaari rakka ko gënal loo xam ne jaamu yàlla yaaru ya jël lépp àddina jamono jool préoccupé wu ci jël ay mbir di ko def yoonu yàlla tax nga rate ñaari rakkay fajar mu ne mu ko ñaari rakkay fajar yee ma gënal man rasulullah sallallahu alayhi wasallam léegi ci kay xamee képp ku la ne boo ñu ngi buñ nee ci liggéeyu sëriñ diw euh, jaamu yàlla la walla ci réew mi lañ doon waxtaane yooyu yëpp ay waxi caaxaan la ba waxtu yu weesu complètement parce que bu la fajar gi rawee ñaari waxtu yooyu ndax yaa doon sàggane na la leer ne boo doon julli junniy julli doo ko doo ko dab dabaatal waaw ngëneel lañ ci mënoon am moo koor gee yem waaw bés boo ciy sàggan mu tay waxuma ko am ngànt nga tey dog ci benn bés cig tayeef boo wooroon li des sa dund sa dund di cinq mille ans wala li des ci àddina bi yépp ay milliards d'années boo ko wooroon doo fay demi journée boobu nga xam ne yaa ko dog ci yoonu yàlla yaa ko dog ci tayeef muy lu la yàlla tegoon ci ramadan kon nag yal nañu borom bi xam loo priorité yi day tax ñu xam yoo xam ne moom amul lenn dara ci monde bi kenn ci monde bi ku ñu tax a bàyyi li nga xam ne mooy yi nga xam ne moom suñu digganteeg suñu borom la bu ñu ci nag ka ñuy wax leneen ak leneen ñu xool ay mbirum est ce que na wala est nekk na loo xamante ne nii l'islam may na ma ma doxalanteeg moom ci doxalante goo xam ne euh, du ma ci am sa anjum yàlla ma def ko te yàlla tax waaye nag il lii jàll ba kon loolu lu am solo la bii di ñëw ñu jël xadiis bi nga xam ne mooy bi mujj ci bunt muy xadiis mille cent cent trois saxaabu bi moom ñu koy dóor a gis waaw Seydina Bilal Seydina Bilal waaw déet Seydina Bilal xadiisam daw daw yow Riyad bi mas nga fee xadiis Seydina Bilal hein Seydina Bilal al wax nañ fi yëbi nodd lu nekk waaw di waaye ak leneen ak leneen waaye nag Seydina Bilal Allah <laughs> mu ngi noonu <laughs> Seydina Bilal Allah waaw waaw tuddoon nañ ko hadith deux cent cinquante et un mais loolu dañ koo tuddoon ci biir hadith bi Mawlana euh, Abul Abbas euh, euh, moo ko soloo woon mooy ba yoneen saa salaam ne Abu Bakar man de ne Bilal waa Banu Amr ibn Awf waa amoon problème bu ñu amoon benn différent day xew waaw ay saxaaba rek mais dañu amoon problème seen biir te ay mbokk lañ yeneen saa sam ne xabaar bi dikkal ko tisbaar mu julli ba pare mu ànd ak benn délégation soo ñoom doo ñoom Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu ne maa ngi dem fa ngir lijjanti loolu kilifa doo toog gis ak daay luy tàmbalee tàkk ci say njaboot nga toog naan ah sont a vacciné ah dañuy dox dox lu bàyyi leen foofu ay mag la ñu ah nañ ko lijjanti seen bopp yow matoo dara yeneen saa salaam ñi mu doon waxal matuñ ay ay leen a doon kilifa saxaaba yi radiyallahu mu dem ah. ne Seyna Bilal ñëw Seyna Bilal ne ko bu ci yenn riwaaya bu julli jotee tàkkusaan la doon wax ci gisoo ma euh, man ngaa wax Abu Bakar mu jiite nit ñi voilà loolu tuddoon nañ fi Seyna Bilal radiyallahu taala anhu ak yeneen kii waaye <laughs> euh, mooy xadiisam laa la wax laa wax <laughs> waaw waaw xadiisam moom loolu lañ la wax waaw loolu lees la wax mu nga tey nag xadiisu Seydina Bilaal hein <laughs> radiyallahu taala anhu Allah moom la ñuy gis inshaa Allahu taala wallahu taala a'lam